a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin fayaquulu allahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati tahriim kon ñu ñëw ci suñu ñetteelu jotaay ci saar bii di suuratu tahriim kon soon nañ ci jotaay bi weesu laaya bi nga xam ne fi la yemoon mooy laaya fukk bi noo juróom benn bi muy siis bi fa la ñu yemoon fi suñu boroom di wax yéen ñi yàlla na ngeen fegal seen bopp ak seeni doom ak seen njaboot li nga xam ne mooy naaran safara te ngeen xam ne safara soose la waquuduha naasu ne ko xam ne ñoo koy xam bu comme ni nit ki di xam ne ab taalam boo ñuy jële ay bant di ko ci dugal ngir gin koo xam loolu nag safara ëllëg moom nit ñi dañuy jël di leen fa dugal ngir mu gën a mën a takk takkre wal xijaarat wax xeer yi alayha te nekk na fa ay malaaka yoo xam ne ñu taruk mer lañ ci ñu fay dugal shidaadun ta tar ak bind dëgër laa ya'suuna allaha ma amarahum duñu mooy seen borom lim leen digal ci mbugal ñii fi ne aka ñoo ci kontaan mu ngi mel ni gis nga fayen boobale wala njuufeen boobale woor ba woor gi ba ba dog jot gis nga ñu tegal ko bóolëb ganaar gis nga ni muy mel yàkkamti ba pare yéen a gi yéen ci am moo ëpp sax li mu ci man ni muy kontaane nu raw noonee la malaaka yi di kontaane bu ñuy mbugal nit ñi ndax dañuy def li leen seen borom digal wa yafaaluuna ñoom ñoom duñu mooy lim leen digal wa yafaaluuna te ñuy def dong maa yumaruuna lim leen sant yeneen yaa ayyuhal ladina kafaru la ta'tazirul yawma yéeféer yi nag bu keroogee bañ dugal leen safara soo sele si suñu borom di leen wax mooy ne malaaka di leen ne yaa ayyuhal alladhina kafaru ee yéen ñi nga xam ne yii na suuloon jëf weddi seen xéewali borom ci àddina daal di koy weddi laa tantadirul ma tey jii ngeen nekk biir safara bu leen fi nekk di wut ay ngànti de naan lii wa taxoon jaamuma la woon yooyu yëpp jaru ko innama dëgg-dëgg li am ma des mooy tujzaw na ndees leen di fayit rek maa la nga xam ne kuntum nekkoon doon ci àddina taamalu na doon ko jëf mu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu wax ak nag ñi nga xam ne ñoo ñi yàlla te nekk fii ci kaw suuf da ngeen fay ñëw di yawmal qiyaam yéen ñi gëm yàlla te dëggal tuubu ila allahi tawbatan nasuha dellu leen gaaw bés bu ngeen defee bàkkaar dellu leen dem ci seen borom tuubi ilallahi jëm ci seen borom tawbatan nasuha tuub boo xam ne nag gu sell la mooy rëccu li nga xam ne moom nga defoon te tamit fas yéene ke ne du ma ci delluwaat waaw kay noonu ngay tuube kon li nga xamante ne nii boo jëloon sa tànk dugal ko ci fourneau buy bo buy baax ci buy buy bo boo xam ne këriñ bu ñu boyal ba nekk ay xal nga teg ci sa tànk gis nga boo ko ci te gisoo ko woon ndax da nga doon dox rek dëgg ci yow xal te gisoo ko woon gis nga boo ko teggee xam nga ne moos yéene bi ngay am ne du ma ko ci tegaat ba pare di rëccu lu lu taxoon nga teg ko ci loolu mooy tawbatan nasuha nga def ko ngir sa borom asa rabbukum bu ngeen ko defee asa du eh, xëy na bu ngeen tuubee tuub gu sell fenn borom de moom dina leen lan lay def an yukaffira ankum sayyi'atikum seen borom dina leen faral seen ñaaw téef yi seen bàkkaar yi seen rëcc rëcc yi yi wa yudxilakum jannatin mu dugal leen ay aljanna yoo xam ne tajri dina daw min tahtiha ca ronam al anhaaru dex ya al yow mu ne yow ma bés boobu nag nga xam ne ci la lii di xew mooy ban bés borom bi mel ni dañ ne ko ban bés mu ne bés la boo xam ne yawma laa yuxzi llahu nabiyya walladina amanu ma'ahu mu ne bés la boo xam ne borom bi du gàcceel annabiyya yonentam bi alayhi salatu wassalam walladina amanu ma'ahu ak képp koo xamante ne ñépp ñoo xam ne gëmoon nañu ko ànd ak moom borom bi du leen gàcceel bés boobu la de lan la leen di defal mooy lii muy tudd nuuruhum seen leer ya yasa bayna aydihim wa bi aymanihim seen leer ya boo gisee mu nga ca seen xar kanam ya leeral leen comme ni nga xam ne projecteur yooyu ñuy def ci stade yi gis nga bu leeree ni muy leere moo ko raw lay lay leere ci seen xar kanam yi wa bi aymanihim ak ci seen dejoor yi seen loxo yi fépp nga gis mu leer nañ yaquluna ñu nga naan rabbana eh, yow suñu borom atmim lana nurana yal na nga ñu mottalil suñu leer gi nga ñu dof nga ñu defal defal waghfir lanaa ca ngu muur ñu mbalaanum kiiraay te daal di ñuy jéggal innaka dëgg-dëgg yow ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man nga mu ne yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim muy wax ci laayaat li nga xam ne mooy neuf bi mu ne yaa ayyuhan eh, yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaahidil kuffaara xareel ak yéefér yi yi xareel ak ñoom bu dee ne moo fi moom loolu lañ mën a faje li nga xam ne mooy yàqute gi ñu ne ci kaw suuf wal munaafiqiina ak naafiq yi ñoom ci yu leer preuve yu leer ngay indi ay yu leer yoo xam lay yu leer bi ko tibbe ci alquran ak sunna yooyu ngay xeexeek naafiq yi waxlus alayhim te na nga tar mer ci seen kaw wama waahum jahannamu te bu ñu faatoo nag seen delluwaay seen dëkkuwaay ëllëg jahannamu mooy safaraaw jahannamu wa bi'sata daka ak ñaaw almasiru mu jugoogale mu ne daraba allahu masala suñu waroon nag ñëw nag di joxe nag yéefér bi di leen jox masal misaal kene bu leen yaakaar ne nit ku baax mooy ne moom lépp lu takk ci moom bu dee ne gëmu ko que moom mucc na déedéet waaye dina jox misaal way ngëm yàlla yi ne bu leen yaakaar na nit ku bon moom la takk ci moom bu dee ne dafa gëm moom kam weddi moom noonu da koy yàqal du ko yàqal mu ne daraballahu masalan borom bi tabaaraka wa taala saddina misaal mooy joxe na exemple lilladina kafaru ñeel ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom imraata firawna jox leen nag misaalu ki nga xam ne mooy soxnaay si ki nga xam ne mooy imraata nuuhin soxnaay ki nga xam ne mooy sayyidina nuuh wamraata luutin ak si ak soxnaay sayyidina luut alayhim assalaatu wassalaam moo ñoom lu xewoon ci seen mbir suñu boroom ne kaanataa tahta abdayni min ibadina salihayn ñoom ñaar ñii ñaari soxna yi dañoo nekkoon ci ronu sama ñaari jaam yoo xam ne ci sama jaam yu sell yi ta baax lañ bokk ndax ñoom ñooy yonenti lañu alayhimu salaatu wassalaam waaye est-ce que gëm nañ leen suñu boroom ne déedéet fa xaanataahuma ñu daal di leen trahir daal di leen wor gëmuñ lañu gëm di woo nit ñi sax ngir ñu weddi leen waa kër yonent Yàlla Nuux moom soxnaam sa moo doon wax ñi bu leen ko gën mooy mu wax nii moom li ko dal mooy alzheimer moom bokk bi toogatul moo tax mu leen di woo kantaa ki nga xam ne mooy soxnaa yonent Yàlla Luut moo doon woo góor jigéen yi bu bu amee ay gan Seydina Lut alayhi salaam bu woonee ay gan yu góor mu woowi waa dëkk ba rocceeku ca buntu ca buntu sarale ba génn dem woote ne leen sama jëkkër kat am na ay góor yu ñëw seet si ko kon ñëw leen ñu def mbiru góor jigéen ñu boroom ne kon fa xaanataahuma ñu daal di leen war falam yughniya anhuma min allahi shay'a bañ ko defee nag saatu ci noonu seen ñaar ñu baax ñii di Seydina Nuh ak Lut alayhim assalatu wassalaam jariñu ñaari seen ñaari soxna yoo lee fa yàlla dara naara ñu ne leen nag dugg leen safara bi ñu faatoo ma daaxiliina ànd ak ñuy dugg safara wa daraballahu masala suñu boroom sadd beneenum masal joxe beneen exemple lilladiina amanu bii nag ñeel ngir ñi gëm yàlla wan leen ne imraata firawna muy soxnaay ki nga xam ne mooy firawna mu bon ma buurub Égypte nga xam ne mooy kii Asiya bint Muzahim la tuddoon comme ni koy nente bi alayhi salaatu wassalaam waxe ne bokku na moom ak sayyidatu Maryam ñooy jigéen ñi gën ci àddina bi waaw yi mu ne nag wooku nag la joxe masal is fàttalekul ba nga xam ne xaalat wax na rabbi ibni li indaka baytan fil janna ne borom bi yal na nga ma tabaxal baytan ab néeg fil jannati ka aljana wa najjini min firawna te yal na ma musal ci firawna mu yées mii di sama borom kër wa amalihi ak jëfam gu bon gi mu fi nekkeek weddi yàlla yal na ma ci musal wa najjini te yal na ma musal min al qawmi zaalimiina ak ci nit nga xam ne ay tooñaakoon borom bi la ay bokkaale bokkaalekat lañu ay yéeféer lañu man mii yal nag ma ci musal mu ne mu joxe waan masaal keneen mu ne wa Maryam ibnata Imrana mu ne maa ngi leen di jox misaalit ki nga xam ne mooy Maryam sayyidatu Maryam di doomi ñuy wax Imran alayhim assalaatu wassalaam allati moom Maryam ma nga xamante ne nii alayhi assalaam ahsanat farjaha wattu woon na fëyam kenn amul woon looy xool ci cëru ay yaramam wala kàddoom wala dara loo xam ne nit manoon na koo bànneexoo ci moom melee noonu nag fa nafaxnaa fiihi min ruuhinaa suñu borom nee na ma ëpp ci moom li nga xam ne mooy suñu ruux ga muy Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam mu daal di judd mu daal di judd ci moom wa saddaqat bi kalimaati rabbiha moom Sayyidatu Maryam mu dal di dëggal kaddu yi nga xam ne moo tukkee ci borom bi tabaaraka wa ta'aala ta wàcc ci téere yi Tawraat ak yim fi fekkoon yépp mu gëm leen waaye wa kutubihi mooy la ka ne kaddu yee gëm yàlla wéetal ko mu